نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين قد جئت بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاء تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا تولوا فقل حسبي الله

إنه كان توابا صدق الله العظيم léegi guddi gi de mooy guddi gi mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam mooy guddi gi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàccoon ñëw ci àddina fii yàlla ni ko muy jubal mbooleem jaame moo tax muy guddi koo xam ne guddi yu gën yëpp moo ci gën at mi am na juróom-ñaari guddi yoo xam ne ñoo gën ci at mi guddi ajuma guddi suba la ñuy xori guddi suba la ñuy tabaski tamxaret ak guddi nisfu Chaabaan gën gën yooyu nag yooyu guddi ma jëkk a seen ngëneel yonent bi feeñal na ko guddi gii nag moom ngëneelam yonent bi feeñal ko ndax faru feeñal yaaram dañuy wax ne naka lay wéete ci xelam nit ku wét ku am xel bëccëg ñu di ko sàkkal tegtal naa lii bëccëg la yooyu baax yépp di leen tax a baax mooy la ca xew bu digle letul xadar yàlla wax na ngëneelam wax ne li ko tax a baax gën guddi yi mooy malaaka yi dañ cee wàcc ak jibril su fekkee guddi gi malaaka yi wàcc ak jibril gën na guddi yi ndax loolu kon guddi gi nga xam ne ci la yonent ki nga xam ne mooy sangam maraaka yi nit ñi ñëpp guddi gi mu wàcc moo gën guddi gi laylatul qadar ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def gàmmo ni ko xeet wi defe léegi ndax yonent defu ko ndax xelu nit di màggal boppam waaye ba yonent génnee àddina da ko dale ca mars ak ñetteel ga ba fii ci tey xeet wi yépp daje nañ ci guddi gi de ñi di ko màggal di ko dundal ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi sallallahu alayhi wax na ne sama xeet duñ daje ci réer lépp loo xam ne xeet yu daje nañ ci gannaawam rek na nañu wóor ne loolu mu ngi dëppook yoonam kon nag gàmmoo xeet nag wax yonent bi ne ko dinaa la nettali xabaar yi yonent yee la jëkkoon ndax sa xol gën a dëgër ci gëm yàlla su fekkee yonent ñu di ko nettali xabaar yi yonent yee ko jiitoon nañ doon def ak lañ leen doon def ñu di ko muñ loolu yokk na ko moom yonent gëm yàlla kon ñun ci suñ bopp ñu nettali ñu yonent ci boppam lam doon def mook saabaam yi mu yokk ñu gëm yàlla loolu amul werante moo tax ba ndaje yi ñuy daje di def gàmmo ngëneel yu bëree nga ci bu jëkk ba mooy nit ñaa ngi daje di dundale seen alal di teg yonent bi di julli ci moom loolu dafa tegtale ne màggal nañ yonent bi sallallahu alayhi wa te yonent bi ku ko màggal dal di màggal diine jim dikkee te màggal diine topp ko texe dal di ñëw texe dal di ñëw su fekkee nag ni <clears throat> ñaareel ba lii ñuy def dafa tegtale sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent ku ko sopp dal di texe te dootoo texea di gannaaw ga ñetteel ba lii ñuy def xeetu liggéey ngi ci ndax ku ne ngi jóge këram ku ne ngi bàyyi soxlaam ñu ñëw di daje fii ngir bi loolu liggéeyal ko la te liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa ku ko yàlla may nga texe texe goo xam ne doo doo texea di mukk gannaaw ga <clears throat> liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa ci la jaam mën a amee maxaama boo xam ne moo gën bu malaaka malaaka yi yi nga xam ne ñooy sàmm jëfi jaam yi suñ gisee ñoo xam ne dañuy liggéeyal yonent bi duñ leen jege sax ndax jege ñaale yi buur bi lañ jege ñaale buur sandarma du ko wax dara ñaare <clears throat> kon nag ñi jege yonent bi itam noonu la leen malaaka yi di di moytoo te liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nguur ak yonent bi nguur gu màgg la ci baatin gépp nguur gu màgg ci àddina am na darapo te képp koo xam ne fonctionnaire am bu gën a màgg ci dëkk danañ samp darapo ci sa kër ñu xam ne yaay fonctionnaire am gouvernement bi nga xam ne moo gën a mag ci dëkk bi mu nekk ba boo demee ci ci région Kaolack sax da nga ko fekk drapeau ñu xam ne kii mooy njiital ñi nga xam ne ñooy liggéeyal président ba mu nekk ca Dakar <coughs> soo xamee ne kuy liggéeyal yonent bi kuy liggéeyal gouvernement dañ koy yëkkati raaya na nga xam ne kuy liggéeyal yonent bi itam malaaka yaa ngi koy yëkkati raaya bu fekkee gisuñ ko sax ñaareel ba lii mën naa picc jaam tëdd géwénte gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent ku géwénte gis ko moom nga gis ci boppam te koo gis texe texe goo xam ne doodoo texee di mukk gannaaw la lii ñuy def itam mën naa may ndax nii la bindab nii la mel nii la mel nii la mel loolu sa xol mën na ko nataal nataal boobu soo ko dëkkalee ci sa xol bu yàggee mën nga am gis yonent sallallahu alayhi wa sallam gis yonent benn muy ci nelaw benn muy ci xeyal noonu benn mu ci gis goo xam ne àndut dara loolu mooy li nga xam ne moom la wali xemeem tam ci lañuy jeexal seen dund pour bëgg a am maqaam boobu guddi gii nag fukki fan ñaar ci weeru gammoo ci la yonente bi sallallahu alayhi wa nga ne àddina wuute nañ ci ñu ne ci guddi gu njëkk gi la juddu ñu ne ci guddi ñaareel gi ñu ne ci guddi juróom-ñetteel gi waaye li gën a wet xam ne barke yépp moom lañ jàpp mooy ci guddi fukk ak ñaar waaw ci la juddu sallallahu alayhi wa sallam ci bésab altine bés boobu mu juddu woon ci la gàddaay dem Medina ci la génn àddina itam dëkk li yàlla ci lañu wàccee ci moom woyu gi lépp lu yàlla soppate ko ci yonant bi ñu ngi koy def ci bés bii kon yonant bi ci sallallahu alayhi wa sallam du toog di màggal boppam waaye yàlla moom màggal na ko ñun ñi nga xam ne yaakaar ñu mooy barke bi yonant war nañoo màggal bu digile ngir ñu am ab ci yonant bi sallallahu alayhi wa sallam am na benn buur boo xam ne bu sàggan la woon wante ku bëgg yonent bi la woon bu guddi gi jotaa mu dépassé ci alam def ci lu nekk bee bés place boo gis am na ku ko bëgg ñi bëgg place am ñoo bëgg ko yongaan rey ko noonam ba daldi bocc gànnaay ne ko tey ma rey kuy dox sa digganteeg man mu ne ko gàmm mooy dox sama digganteeg yow foofa yàlla dal di sànni lox waa ja lox ba daanu ci buur ba dal di ko jàpp nag ñu dal di jàpp yóbbu ca kaso ga buur ba moom mucc te daf ko ne rek gàmmu gi may màggal dana dox sama diggante yow tax na bee guddi gi ñu ngi koy màggal di ci yaakaar barke buy dellu ci ñun ak buy dellu ci suñuy réew ak buy dolli ci suñuy njaboot yépp ba ca suñuy sët li eh, nga xam nag ne ne la ñuy mooy di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci way yi nga xam ne wayoon nañ ko ko saaba yi wayoon nañ ko ko yooyu jiitu ak taabiyeena yi ak bépp tey am na ñu koy way ñu jàng wayam yooyu di julli ci moom ay di dundale suñu àll di ñaan yàlla pour suñ bopp di ñaan yàlla pour suñuy mbokk pour suñu réew <clears throat> loolu ci gàtt gàtt bi mooy li nga xam ne moom la liggéey ci guddi gii guddi gii nag bëgg nañ nga ñàkk ko nelaw bu bët set li nga xam ne aminatu yaay yonent ci la matoon yonent waaw nelawul guddi ga yëpp ba saa si mujj ci guddi fajar xar waxtu woowu la yonent bi juddu sallallahu alayhi wa sallam soo seetloo waxtu woowu guddi jotee da nga ko xam nit bu feebaree lu feebar ba métti métti métti métti bu ba tere ko nelaw bu saasoo si jotee foofu mu lëf waxtu boobu waxtu nangu ñaan la waxtu mbóot yu bëree nga ca mooy waxtu yu yonent bi juddu looloo tax ni foo day wutee ñii ne guddi la juddu ñii ne bëccëg la juddu waaye luy dëgg mooy saa si mujj ci guddi ba set diggante guddi bëccëg daal foofu la juddu ndax yonent sallallahu alayhi wa su juddu ci guddi guddi fuukaree ko ci tegit bëccëg fuukaree ko ci guddi moo tax mu ji diggante ñoom ñëpp ku ci nekk am ci wàllam léegi nag ñu ngi tàng tàmbali mawlid bi suñu àggalee ñuy wax ci turu président bi ñu dinañ wax min qabliha tibta fi dilaali wa fi mustawdan maisa yuxsafu lwarafu suma basal bilaada la basharun anta wala mutqatun wala alaqu bal nutfatun tarkabu safina waqat aljama nasran waalaw algaraqu warabta naara alxalili muktadaman tajuudu fiha walasta taxtariqu tunqalu min saalibin ila rahimin ida mada alamun bada tabaqu xata xtawa baytuka almuhayminu min xindi faaliha atata nutuqu wa anta lama wulidta ashraqat alardu wa daat bi nuurika alwuqu ونحن في ذاك الضياء وفي نوري وسبل رشاد نختلف اللهم إنا نسألك بجاه الممدوح عندك والمادح أن تعظم حظنا من ذلك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل رشاد يا مصطفى من قبل نشهد آدم فالكون لم تفتح له أخلاقه أيره مخلوق صنعك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما بالعجب الأحجر الآلي إلى صراطك المستقيم وعلى قدر المقدار العظيم متى يبدو في داجي البيم جبينه يلومس بإصباحه بجل متوقد ومن كان أو من ذا يكون كأحمد نظاما لعقله نكالا لمريد أقر عليه بالنبوة خاتم من الله برهان يلوه يشهد وضم إلى عثم النبي لاسمه إذا قال في الخمسين مؤذن ويشهد وشق له من اسمه ليجله ذو العرش محمود وهذا محمد أدبي ناقة معه معتجرا بالبرد كالبدر جلال الظلم وفي أطافه وهو أصنع بردته ما أعلم الله من دين ومن كرم إن رسول للسيف يستضع به محمد المسيو بالله مسرور وأبيض يستضع الغمام بوجهه إن رسول الله سيف يستضع به مهند من سوء لا يمسور وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للارامل يلذ به الهلاك من ال هاشم وهم عنده في نعمة وفواضل دام الدار النصارى في نبيهم واحكم بما شئت ما تنفي واحتكم وانسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى قدره ما شئت من عظم فان فضل رسول الله ليس له حد فهو ربا وناطق بفم لو ناسبت قدره آياته عظما أحيصه حين يعود أعداء سرما لم يمتحنا بما تيل القول به يحسن ليلا فلم نرتب ولم نيم آية الورى فهم معناه فليس يرعى للقرب والبعد فيه غير منفهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكيد الطرف من نمم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم من ذا الذي ما سعى قط ومن له الحسنى فقط محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر bal huwa kal yanquti bayna al-hajar allahumma salli wa sallim ala man fatihiyatu li badiyel min fatihiyatu بدأ وجد براءة السهلال والخاتمية براءة المقتم والكمال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إرسال عين الوجود وسبب لكل موجود عين عيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وعن والدينا يا رب العالمين لي سعادة من هزهم أقدم وقد جبا إلا ما كن منهم بريء بحبهم ثم وبجاههم وباسرهم طيب لنا عيسنا واختم لنا بالخير يا من لا لنا رب سوى ثانيته ربي بمدحتي شفي بالمنطق البديع ابغي بها محمد ثانيته ربي بمدحتي شفي ربنا صل على خير لنا ممن على على السماوات العلى بك ربي العلي أهلا بشار المولد شر العلا والسدد شر النبي أحمد شر الربيع الأول يا ربي شهر الفلاح والسرور شهر به اجتهاد الدور موسع بين شهور متوج مكلل قص بي ربي إذ كانك ربي للأرض والشفيع بكل خاد معضلي

اصطفى كلها اعباءها وكلها بقوله انا لها عند استدلال وجميل يا لها من خطه جوابه في الهبطة من ربه سبتعطى والشهادتين تقبلين على المشار المصطفى صفوة كل مصطفى وخير عبد قد صفى من ملك أو مرسلين انتشار المصطفى safati kulli mustafa wa xayri abdin qad safa min malakin aw mursalin وشهر خير الخلق شهر جميل الخلق شهر عظيم الخلق في المحكم المنزل يا ربي وشر خير الخلق شر جميل الخلق شر عظيم الخلق في المحكم المنزل شر الذي عثره إلهه واختاره

بليل اثني عشر في ويومي لغر وطيب ذلك السحر ونور وفقي الجليل أعلم بكل ما ظهر من خارق يعيد فكر في كرامه البقر كرامه البصر إلى مقام العلي

من أجله والنار قد خفيا من خجلي يا ضربي لما أتيت به ما تدلى زهر كما ترى القصر في وحل الكفر بسلام الجد دليل يا ضربي لما أتيت به لما تدلى به جنة الشيطان جر عظيم شاني من أوضح البرهان دوز ما يبتلي جنهم في نكدي لرميها برصدي وأصلها عن مقدي من أجل خير رسلي يا ربي بما أتيت به ردوا شيطاني جراضي مشاني من عضه البرهان يا جماع بيبتلي يا دور بمرحي سعيد بمرحي بريد بيوم عيدي ما مثله من عيدي الأعمال بأفضل رجال في أفضل ليالي بالبلد المفضل يا ربي على المشار العجمي ابن الأشار الكرم أكرم بأرض الحرم مولد خير الرسل يا ربي بمنك سبيل اليوم صارا حسر واستنارا بمن هوى الفخارا وقبرة من منزلين على البشار نيسان مولد خير إنسان قدوة أهل الإحسان والكاملين المكملين غير ولادة وما تاه سادة من وفق ما راد إله من سليم يا ربي بمعنى بيوم سمي محمدا خير اسمي رمزا لما نال اسمي من جدي ينجلي

سار بك بمدحتي شفيك بالمنطق البديع أبغي بها مؤملي الجمع به يوما وليل قربي وفضل حب ربه ومن رضاه أملي لي بالحسنى والجمع لي في الحسنى لدى المقر لسنا مع رفيق الأفدري وكلنا وليا وناصرا حفيا لا نقتسي قويا بجاه عبدك العليم وسلم ليلا عليه آخر الصلاة ما دام كونه ليلا من أبد لأسدي تحية ربي بمرحبي عليه وصحبه

وكفيهم نوائب الدهر ما أفاتي كدرة أجب دعاهم وعجل بالذي طلبوا بجاه أحمد ما أصابي خيرا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما فاتح لما سبق ngi fii nguur yi ebal nañ fi ay ndaw ay ndaw yoo xam ne ñi leen yebal dañ leen a tànn fii ci Afrique gii nag nguur yi fi taxaw yépp ñi ngi sukkandikoo parti looloo tax parti lañ gën a fonk ci gouvernement looloo tax nguur yi fi délégué ay kilifaay parti ñoom lañ tànn booleeg daraja yi nga xam ne tegal nañ leen ko ca kii ci wetu baay ci càmmooñam yàgg naa gàmmoo ñun fii xam ngeen kon la bàyyi wax muy Amadou Cissé Diaby yi waaye kat bii yoon day la Senghor bind bàyyi bii ñu ko Amadou Cissé Diaby moomu jëm si këram yoonu tey wii moom man la ko dikkal foofu la dëkk xam naa waaye tey moom man Senghor maa ko xebal man la ñëwal bàyyi mu ne defe na loolu mu ko bind day góornóor mii toog ci wetal ndeyjooram moom it jot na carte woowu Senghor bind ko loolu kii wuutu fi taxawaayam bàyyi nag ne képp ku ñuy xebal ci moom def na ñooñu ndaw yooye buñ xag si ci moom li jëmbe kaleeb hebal bay bi moom day wax ne nguur daal xàmmeehut bànqaas bi ak dast bi lépp lenn la ci moom bépp bànqaas boo xam ne ci dast bi la jokku te fasu de yéena tàggoog dast bi bay ne booba bànqaas daal soo ca jàppee ngoyal yaa ngi ci dàtt bi. waaye buñ màggalee ñuy yónni tànn leen ñu dee kilifa. kii nga xam ne ci suñu réew mi gannaaw Senghor moo ci topp muy Mamadou Cissé Dia. buñ ko tànnee yónni ko ñu xam ne daal ñun fonk luñ ko yónnent bi. bàyyi ne kilifa yooyu mu bi ñu sonni ñuy kaddu ñu déggandoo ko réew mi dend ak ñun bokk ak ñun lu a xebal na ñoo xam ne ay ministère a ngi ci waaye ñeenti parti ba xëpp ci ñooñu la tànnit nag bàyyi ne kon nag nañ déglu ñooñu mu ñu wax ñu sànni ci kàddu nu déggandoo ko wasalaam ndax ñoom ñoom ñoo bokk mbir mi ba noppi nag ñu ci beneen cër boo xam ne dañuy wax ci lan nañu président bi leen ebal kon nag président Mosbaaji. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulilahi rabil alamin. Euh, sëriñ bi ñoo ngi lay nuyu. di sant yàlla. moom mi nu nu fekke at guddi gile. fekke ko gannaaw at yu bare. yi nu ko fekkee fii. toog ci sa wet yàlla mayetinu nu fekke guddi gi kon nag alhamdulilahi rabbil alamin ni ko waxee yàgg na lool nu ñëw fi wante nag président Senghor tey la tànn bi nu nekkee Kaolack te di ñëw gàmmu ba tey bés bii la tànn ni nu ñëwal ko fi nekkal ko làmmiñam jëmmal ko ñàkk ah, bi di ñëw fi la tey ci turi président Diawara mu ebal pour ñu ñëw teewee si jotaay bi leen ñëw moom mu nga nekk ba réew yi Russie fi mu nekk nii waaye mu joxe ndigal nañu tànn délégation boo xam ne maa ko jiite ñu ñëw fekk ci jataay bi nuyul la ko ziyaareel la ko ndokkeel la ci guddi gi la nga xam ne guddi gu màgg la ci lislaam ñun ñi nga xam ne ñun lañ ebal ñu ñëw ñu ngay sant yàlla bu baax ci kaw fekkee jotaay bi la ren niki ñu ko daan fekkee ci at yi passé gannaaw boo xamee ne suñuy njaatige président Cissé Dia wax na li nga xam ne moo gën a am fayda ci guddi gi tey te it nga xam ne mbooloo mi dajaloo fi la yépp te yow lañ déglu si ndax tey du bési politicien te ñun politicien lañu dañuy ebal si file pour ñu teewel ci suñuy président yi dinaa ñaan mbooloo mi pour gàttal suma wax emale ko ci yónnent bi nga xam ne moom la président Jawara santaane loolu moo di ñu ñëw fi gërëm la ci sa taxawaay bi nga xam ne moom nga taxaw ci Afrique ñun ca Gambia ak Sénégal ñi bi nekk ñëpp réere wu ñu bennoo bi nga xam ne moom la ñaari président yi di doxal benn réeroo wu ñu itam benn bi nga xam ne waa Sénégal ak waa Gambia moom la ñu nekk tax na be mbooloo mi nga xam ne tey ñu ngi dajee file ci uyu si oote boo xam ne yaa ngi ko oote ci islaam ñun kontaan nañu bu baax pour mun a ñëw teewe si ndaje mi le ngir li nga xam ne ñun ñoo bokk ak yow islaam bi su fekkonte ni ki président Jawara sax évalué ñu ñëw yow sëriñ bi xam nga ne man duma uute sa jataay ndax fii laa yaroo fii laa jàngee alxuraan fii laa màggee waxtu woo xamee ne ndaje xew na fi la ñëw naa fi loolu moo tax ma ne man dama ñëwee ñaari tànka su ma tànki boppa comme doom ci kër gi ak taxawaayu président Jawara mu ebal ma pour ma ñëw àndandoor naa ak benn député boo xam ne moo nekkoon ministre of health bu njëkk ñu ko wax alhaaji Dafe mu boole ma ak alhaaji Mamadou Lamine Cissé nga xam ne moom moo nekk digganteem ak mbiri diine yi mu boole ma ak alxaaji Ousseynou Dieng xam ne kenn la ci banqaati parti bi boole ma ak docteur Ibrahima Samba nga xam ne moom it beneen doom la ci kër gi amee suñu hôpital bi boole ma ak alxaaji Ousmane Seck nga xam ne moom itam ci parte bi la bokk léegi daal sëñ bi pour gàttal wax ji ñu ngi laa ndokkelaat ñu ngi laa ziyaare ci guddi gi ñu ngi àndandoor ak président Cissé Dieye itam bi la jaale kilifa gi la nga xam ne moo génn àddina tey muy King Faisal di buuru jullit nga xam ne tey foo xam ne njiiti jullit mu nga fa am na naxar waaye comme ni ko président Cissé Dieye waxee àddina noonu la tëree tey ñu ngi tax toog di bég ci guddi gi ndég màggaay guddi gi ndég mu nekk guddi koo xam ne ci la yonent bi gane woon àddina waaye ci beneen boor bi itam ñu ngeen naxarlu eh, eh, faatu buuri jullit bi la nga xam ne moo xew ci benn bés bi ñu ngi àndandoor ak président Dia di ñaan pour yàlla yërëm ko pour yàlla xareel ko àjjana ci barke bés bi ci barke guddi gi ak ci barke waxtu wi ñu ni tam ba tey ñu ngay ñaan mbooloo mi pour ñu ànd ak ñun ñu ñaanal la yow sëriñ bi ndax yàlla yàggal la ci suñu taxawaay ci suñu kanam yokkate fànn may la wégu mat a mat ba nga xam ne yoon wi nga taxaw ci taxawal islaam ci Afrique ak ci fu Afrique mu àggale ki nga ko soxlaa ñun ñi nga xam ne ci politique bi la ñu nekk dañoo sonn toujours <clears throat> di ay di oo ay kuréel yoo xam ne jubluwaay bi du dara lu dul boole boole bi xeeti Afrique loolu ñun ñu ne yaa ngeen dimbale politiciens yi bu baax baax sëriñ bi ndaxte jotaay bi le jotaay la boo xam ne réew yi yépp ci gën a bari ci Afrique teew nañ fi tey kon nag yow daa ngay dimbale politiciens yi ci seen taxawaay boobu la nga xam ne dañ ko taxawee pour boole région yi pour ñu nekk benn pour yéwénal dund ak doomu aadama yi jàppandil juboo ak koom-koom ba xam ne doomu aadama yi dinañ mën a tegu ci yoon woo xam ne moo di yooni njub te yooni njub benn nga ñu cee màgg yoonu islaam te xam nañ ne yow sa taxawaay yépp moo di màggal islaam saxal islaam yëkkati islaam ngi laa ñaan pour yooyu yooyu itam sëñ bi nga ñaanal nguuri Gambia ni ki président ja waxee na nga ñaanal nguuri Sénégal nga boole ci nguuri Gambia boole ci président euh, Senghor ak président Jawara ak ay ministère am ndax soo soo ñaanalee Sénégal te ñaanal loo Gambie. am na dina am lu des soo ñaanalee Gambie te ñaanal loo Sénégal dina am lu des. kon nag ngeen wax na sëñ bi nga ñaanal ñaari réew yi la nga xam ne ñu ngi dendoo nekk benn te seen kilifa yi taxaw pour boole ñaari réew yi pour nit ñi ànd ci jàmm ak ci seen sago. Eh, léegi nag eh, sëñ bi ngeen baal maa xam su ma eh, wax ci mun a gudda parce que ñun gan lañu suñu njaatige wax nañ wax yépp waaye ñu ngi àndandoor ak moom ci lépp ci bépp a bu rafet boo xam ne wax na ko fi leen wasalaam. jërëjëf. de jërëjëf. alhamdulilah. Baye de alhamdulilah. président Amadou Cissé Dia. président Amadou Cissé Dia. suñ doom suñu xarit ni ko mu ko bàyyi suñu doom suñu